alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wastabaqa albaaba wa qaddat qamiisahu min duburin wa alfa yaa sayyidahaa lada albaab qaalat maa jazaa'u man araada bi ahlika suu'an illaa an yusjana aw cadaabun aliim suñu boroom azza wa di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk ak juróom kon suñu boroom di wax ci laayam ñaar fukk bi ak juróom mu ne nag wastabaqal baaba ginnaaw kon bi nga xamante ne ndaw si ci la def loolu le ba seydinaa yuusuf alayhi salaatu daldi muslu ci boroomam tabaaraka wa ci lii ndaw sii di ko woowe léegi nag mu ne was tabaqal baaba ñu daldi njëkkante bunt ba ndax ginnaaw gi dafa dafa daw bi muy daw nag wan ginnaaw ndaw si ndaw si daldi koy topp moom la naan was tabaqaa comme que ca buntu ba la jëm ngir ubbi ko ngir daw rëcc lii nga xam ne fahsha gi ngir yi nga xamante ne nii lu ñaaw lii ko ndaw si di woowe ndaw si nag bon boroom xam-xam yi dañoo wuti ci ay am na nag bi ci gina siiw dañ ne Zulayxa la tuddoon wallahu taala ñu njëkkante bunt ba Seydina Yuusufa njëkk a daw alayhi salaam ndaw si daal di koy topp nag ndam dawee ba ca bunt ba laata muy jege bunt bi ndaw si dab ko daal di xëcc yére bi mu soloon moom la naan waqat dat mu daal di xotti xamiisahu léere ba nga xamante ne moom la seydinaa yuusuf soloon ndaw sa daal di koy xotti ndax xëcc gum ko xëcc ngir mu ñëwaat min du duburin ca gannaaw ndax comme que day daw moom mu topp ko ba mu ñëwee ba koy ba muy waaj a jege buntu ba rek ci la ko dab xëcc tàllal loxo bi xëcc yére bi yére bi daal di xotteeku nag wa alfayaal sayyidaha ladal baab ca saase foofu fële rek ci action boobu bi mu amee ñu daje ki nga xamante ne nii ñu tombeek sayyidaha sangu ndaw si di jëkkëram di ki nga xam ne moo moomoon dina yuusuf alayhi salaatu wassalaam la dal baat ca buntu ba fekk moom mu dul ñëw di dugg si moom tamit jóge woon ci ay yitteem doon dugg si nag ñu daje noonu rëkk mu yem ci action bi noonu le waaye nag moom dafa agsi fekk na xotti nañ yére bi ba pare mais xamul lu xew moo gisul sax yére bi xotteeku nag lool ñoom daal dégg nañ ay tànk yu daw léegi nag ñu daje foofale xaalat ndaw si ci saase mayul sax Seydina Yuusuf di wax wala sangam di boroom këram mii di wax mu wax ca saase maa jazaa'u ne ko muulan mooy payu man ka nga xamante ne nii araada dafa namm bi ahlika ci ki nga xam ne mooy sa mooy sa mooy sa soxna mooy sa jabar su an lu ñaaw mooy daal daal di daal di koy njaaloowee waa kooku moom moom lan lan mooy payam illaa lu dul xaarul moom moo joxe li nga xam ne moom moo laaj laaj bi xaarul sangam muy boroom këram daal di tontu ne lii laa koy teg kom daan kom ah dala doon sàkku ah kon bàyyil ma teg ko daan bii déedéet moom moo nekk a wax ba pare wax ne nan lañ wàll kooku lan mooy fayam ba pare ne lii lañ koy fay lii daal mooy pen bi nga xam ne daan bi nga xam ne moo yell ci moom mu ne illaa kon lu dul an yus jana ñu daal di koy yóbbu ndungu siin daal daal di koy tëj làq ko jant bi aw wala boog adabun alim wala ñu teg ko mbugal moo xamante ne nii mu tar la mooy dóor ko ay li nga xam ne ay yar ba ñépp xam ne kii moom def na loo xamante ne nii jaaduwul de léegi nag bi nga xam ne ci la wax nii qaala seydinaa yuusuf nag alayhi salaatu wassalaam daal di nag ah mooy euh, boppam ndax kat ndaw si nii li mu bëgg a wax daf ko tuumaal ne ko moom moo ko doon sàkku te mbir mi nag demewul noonu moom ci boppam ndaw si mooy ki nga xam ne moo ko doon sàkku moo tax nag moo tax dàq tuuma lool sunna la doo toog nit ñi di la tuumaal yoo xam ne ay kàcc yu leer yoo xamante ne ba nit ñi nar koo gëm bu dee yoo xam ne moom moom de toute façon ñu moom moom moom li mu nar daanaka ñeneen yi sax xam nañ ne demewul noonu loolu garaawul quoi jarul nga ciy bari wax mais yoo xamante ne quand même sa réputation lay yàq ndax dafa bokk ci yi nga xamante ne maqasidu sharia li tax suñu boroom tëral lislaam bii tëral àtte yi dafa am ay objectif dafa am ay namm yu nekk ca gannaaw ci moom boroom bi tabaaraka wa taala di jublu ci moom di yëngal ngir moom di dal ngir moom waaye daa teg ay yoo xamante ne looloo tax mu indi fi sharia yi tey bokk na ci ci gën a mag mooy hifdul ird mooy li nga xamante ne nii mooy aar sàmm li nga xam ne mooy sa réputation mooy sa der nit doo toog ñu lay wax yoo xamante ne di la lakk di la yakkal ci ci li nga xam ne yabu xaj te yow nit ñi nar koo gëm mooy li ñu la doon wax nga xam ne am na ñooy gëm mbir mi léegi yow nga toog naan garaawul quoi sama yoon newu ci déedéet défendral sa bopp waxal ne loolu mooy sunna ne déedéet mbir mi nag demewul nii nañu remettre les point les point ci i remettre traits yi ci li nga xamante ne mooy tee yi moo tax Seydina te loolu sunna la sunnaay yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moo tax gisoo alquran saa waa Quraysh ne woon waa ji saaxir la waa ji shaa'ir la waa ji majnuun la suñu borom moo doon tontu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nuun wal qalam wa maa yasturuun maa anta bi ni'mati rabbika mooy bañ koy tuumaal yooy yooyu ndof yooyu suñu boroom ci boppam moo tontu ne maa anta bi shab maa anta bi ni'mati rabbika maa anta yow de nekkoo seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam bi ni'mati rabbika wax naa ko ci sa xéewalu borom bi majnuun doo ab dof comme ñoom nin la koy waxe de ak yiñ naan ko saaxir ak yooyu yépp kon loolu mooy sunna loolu la doo toog rek gaay di yàq sa der ndax day may conséquence yow man nga ne garaawul waaye am na ñoo xam ne manoon nga leen a jariñ ndax ku baax nga ku yàlla jox xam-xam nga war a ko tasaare nit ñi di jël ay yoo xam ne du dëgg di ko wax ci sa der boo noppee bari na ñoo xam ne manoon nañoo jàngee ci yow am luñ jële ci yow loo xam ne borom bi ci ñoom la koy ci yow la koy jaarale gaay yi fexe ñoom ñoom ñu yàqal leen ko ndax yu bon yi ñuy wax yow ak yooyu nag da ngaa war a taxaw leeral mbir yi indi preuve yi yuy leer lay yu leer yi wane ne ñii li ñuy wax akadib la ay wax la yoo xam ne wute na ak li xew noo <coughs> tax seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam mu ne boroom kër gi nag xaala mu ne hiya aa di mu wax noonu mooy mooy ànduma ci de hiya moom mii di sa soxna si raawadat nii mooy ki nga xam ne moo ma sàkku an nafsi ci sama bopp moom mii de moom moo dox tëral ay palaawam ngir ma daj ngir ma daj bu joteek moom wa shahida shahid léegi nag bi mbir amee mooy wax ñaar ñu jote lañ ndaw si nee na mooy problème am na ndaw si nee na moom man araada mooy kii la ci jublu ndax moom action bi leer na jëkkër ji doful ndax gis na ne lii moom mooy ah lii moom problème am na léegi nag ndaw si wax na li mu wax ne moom moo ko doon sàkku ndax ki ki nga xam ne daa nammal sa sa soxna lu ñaaw mooy daa bëggoona dafa ma doon sàkku ngir forcer ma ngir joteeg man Seydina Yuusuf alayhi salaam nee na demewul noonu déedéet moom mii ci boppam moom moo waroon sàkku léegi nag wax bu amee ñaari wax bu amee yoo xam ne dañoo wuute il faut ñaari ñooñu dañ leen a war a àtte kii ne lii la kee ne lee la manoo rek sukkandiku ci lool rek ne léegi damay àtte déedéet léegi day ñaan bu kenn indiwul preuve bu leer léegi nag ci ñoom ñaar mooy da am soxla troisième koo xam ne moom ci keneen la ku bokkul ci ñoom ñaar ngir indi leer loo xam ne bu dee mën nañ cee sukkandikoo bu dee ne kenn ci ñoom ñaar mënula indi preuve ci saase gi nag moo tax mu ne wa shahida mu daal di seede fa booba shaahidun aji seede min ahliha ta bokku ci waa kër ndaw sa in kaana ne nag léegi man lii laay seede mooy kooku dafa seede mbir mi wax xalaat bi nga xam ne moo leen di départager daal moo mën a tàqali ana kan moo wax dëgg ak kan moo wax lu safaanoog dëgg léegi nag wa shahida kon mu seede shaahidun aji seede loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ana kan la mooy dañ cee wute am na ñu ne shaahid liir la woon liir la boo xam ne ci mu nga woon ca biir saa mu nga woon ca biir néeg ba boo xam ne moom la suñu boroom wax loo mu daal di seede joxe xalaat bii ne doxal leen xalaat bii ma wax bu ngeen ko defee daal képp xalaat bii ma wax seetleen ko ci ñoom ñaar bu ñu ko gisee ka ñu gis mbir ma ca moom dañuy xam ne kon kii moo wax dëgg kee waxul li nga xam ne mooy ni mu demee. <clears throat> am ñu ne déedéet shaahidun boobu du du du du kooku de shaahidun boobu doomu bàytexu ndaw si la woon jëkkëru bu buur bi muy al-Aziz mii di sangu ndaw si moom daa àndoon bi muy ñëw noonu di ñëw di dugg si ci biir daa àndoon ak ki nga xam ne conseiller la mooy koo xam ne ku ko jege woon dëgg la koo xamante ne nii mooy moom da koo jege woon rëkk te du ko rëkk mooy koo xamante ne nii daal moom moom moom moom moom moo yoroon bi ay mbiram nga xam ne confiance daa amoon ci moom kóolute ñoo doon ànd fu ne ñoom ñaar nag ñoo duggandoo bi ñuy ñëw fekk action bi noonu dajeeg Seydina Yuusuf alayhi salaam ndaw si nekk ci gannaawam ndaw si wax lii naa Yuusuf wax lii ñu ne kooku doomu bàyytexu ndaw si la am ñu ne doomu tàntaamu tàntaay ndaw si la moo tax suñu boroom ne wa shahida léegi nag kooku moo joxe seede bi moo joxe xalaat bii ne wa shahida shahidun mooy daal mu daal di joxe li nga xamante ne nii mooy xalaat bi nga xamante ne nii moom lañu war a tëral shahidun aji seede min ahliha boo xam ne fekk ne mbir mi bokk ci ñu waaj ko ndaw si inkaana xamiisu léegi xalaat baa ngi mu ne inkaana bu dee ne nekk na xamiisuhu li nga xamante ne nii moom mooy yéere bi seydinaa yuusuf sol alayhi salaam xudda des koo xotti min duburin ci ginnaaw min qubulin boog ci ginnaaw bu dee ci gin ci kanam lañ ko xotti sadaqat kon ndaw si wax na dëgg wa huwa bu boobaa moom Seydina Yuusuf mii de minal kaadibiina dina bokk ci ñi nga xamante ne nii moom dafa juum ci ay waxam de mooy wax jim ne du moom dañuy xam ne kon moom la ndax bu dee ci kanam la yére bi xotteeku loolu day wane ne moom moo doon sàkku ndaw si kuy sàkku nit da koy jege jëp jub dëgmal ko dëgmal ko si ci moom ndaw si nag di bañ di daw di di di débattre xotti yére bi ci kanam boo juñ gisee bu xottee ko ci kanam dinañ xam ne ndaw see wax dëgg waaye wayin kaana waaye nag bu dee dafa nekk xamiisuhu yéreem bii mu sol moom Seydina Yuusuf mii taxaw alayhi salaam qudda dees koo xotti min wurin ci gannaaw bu dee xotti xotti bi ca gannaaw la ne fa kadabat dinañ xam ne ci saase kon ah sama mbokk mii di ndaw sii daa moom de moom nii moom moo wax lu wuteeg li am de wa huwa ta sayidina Yuusuf moom mina saadiqiina di moom moom mooy ñi nga xam ne bokk na ci ñu wax dëgg léegi nag bi mu waxee lii moo nan la mujje léegi nag mooy moom jox na xalaat bi nga xam ne moom lañ leen mën a départager nan la mujje loolu la ñuy gis insha allahu bu buñ seetee mbir mi anakan mooy ji raw jël jël dëgg ji loolu la ñu gis ci jotaay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina